قال شيخ الإسلام ابن تيمية يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول وإن ابتدعت فما عليك معول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu euh, mbokki leeral ji ñu ngi leen nuyu di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm bu baax a baax euh, mbokk yi xam naa ñu ngi tàmbali programme bi muy dars bi ñu war a ànd ak euh, kenn ci ustaaz muy Cheikh Mourtada Mourtada Niang ci téere bu am solo bii nii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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما نونجي سنت برم بتبارك وتعالى أجمعك جتكوه nu ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaarale ci turam yu rafet ya ak melakaanam yu kawe di ko ñaan mu dolli xéewal ak jàmm ak barke ci sunu sunu bu tedd bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam moo ki ñoñam ak i àndandoom ak képp ku to sunnaam ba bisu penc gannaaw loolu noo ngi leen di nuyu groupe bi di leeral diine ak mbooleem groupe yi nga xam ne ñooy topp bind bi ñuy waaj tàmbali ñoo ngi leen di nuyu nuyub lislaam mbooleem groupe yooyu yëpp muy leeral diine di daaru sunna di mbooleem groupe yi nga xam ne ñoo ngi topp sunu bind bi ñuy waaj a tàmbali sunu téere bi nuyub lislaam boobu ñoo ngi leen koy jottali ñoom ñëpp di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di dimbandikoo borom bi tabaraka wa taala fas yéene jàngalante ak yéen benn bu am solo ci e, téere lislaam yi ñu koy tuddee masailul jahiliya ki ko taalif mooy al imam al mujaddid al cheikh muhammad ibnu abdul wahhab rahimahullahu wa taala rahmatan wasia di ñaan borom bi tabaraka wa taala moom mi nga xam ne lépp min ci loxoom ba defal nañ ci ak sellal ak dëggal ak ak barke ba mu nekk téere boo xam ne da nekk sabab ci képp koo xamee ne amoon nga ak réer ci bunt bi ñuy waaja tàmbali te moo di bokkaale ak bida ak lépp loo xam ne lu jiyoog lislaam la suñu boroom def téere bi muy sababu sa gindiku téere bi ñu ngi ko tàmbali ci altine ci ñaar fukki fan ak juróom ñeenti mooy sént bu njëkk ci weeru koor ñuy nekk ci Sha'ban bis bii di sént bu njëkk ci weeru koor te mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru baraxlu atum junni ak ñeent téeméer ak ñeen fukk ak ñaar dëppook le 12 avril 2021 di ñaan sunu borom yàlla subhanahu wa taala lépp lépp loo xam ne ñu ngi koy def mu nekk loo xam ne dafay sell ngir jëmmam ja jalla wa ala xam ngeen ne téere bi dafay jàngale mbir yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ba mu ñëwee dafa fekk ceddo ko daan ko def muy jëf yu suuf jëf yoo xam ne ab jullit war a wattandiku la bu jàggee ne nag jëf yooyooye jëf yooyee te ceddo rek la yam la ci la yam la feeñoon te ñoom yam ca waaye léeg-léeg ci biir jullit ñi ci biir sociétés yi da ko cey gis ci ñoo xam ne dañuy woote woo ay jullit mu yoo xam ne jàngale wuñ ko ngir ne dañuy xaste wala dañuy ŋàññi wala dañuy sabantal ña ca nekk ngir ne ñoom dañoo xamul rek déedéet waaye des koy tudd ngir ñu mën ko wattandiku xam ne bokkul ci lislaam ji kon di xamal nit ñi ab safaan e, pour ñu mën ko wattandiku loolu dafa bokk ci intérêt lislaam yi gën a màgg e, di xamal nit ñi ci ne lii ab safaan la day njaaxum la dafay lor ab julit loolu dafa bokk ci intérêt yi gën a màgg ci intérêt l'islam moo tax yeneen euh, saxaaba bu màgg tamit Xusayfa min al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu day wax ne kaana an-naasu yas'aluuna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an al-xayr wa kuntu as'aluhu an ash-sharr maxaafata an yudrikani nee na nit ñi daan nañ ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj ab aw yiw man di ko man ma di ko laaj ab safaan li tax man ndax ma man ko watandiku ngir bañ caa tàbbi kon kii laaj aw yiw ngir fas yéene koo jëfe ak kii laaj aw ab safaan ngir fas yéene koo wattandiku ñu ñaar ñëpp ñoo am xam ngeen ne nag téere bu nekk balañ cee dugg liñ baaxoo def ci téere yi ñuy jàngale mooy dañuy leeral lenn ci dundug ki nga xam ne mooy ki taalif téere bi moo tax dars bi incha allahu taala ak darsu ñaareel bi ndax bi set ñaari pàcc lay doon dars bi suba gi ak dars ci ngoon gi donte tey jii mooy tàmbaliment bi nag ñu def ko ci ngoot gi guddi incha allah beneen bi door a ñëw ñaari dars yëpp ci mu muallif bi la jëm ngir ñaari mbir mbir ma ca njëkk moo di lenn ci ak dundam buñ ko jàngee danañu mën a soññ ñu mën a góorgóorlu bu baax a baax ndax euh, dañuy wax ne fa tashabbahu in lam in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falaahu nit ñi su dafa am ñu baax ñu fi nekk ngay jàng seenu dund Euh, doo mel ni ñoom sax du yomb waaye da nga leen nuru nurulu rek ndax nuru nurul leen mën naa am nga raw say maas mën naa am ak texe dana ci nekk beneen bi ba ci des moo di cheikh bu tedd bi li ko ay tuuma fekk ci li tuuma ay tuuma ay tuuma ni mu tegee ci ay kaw ni mu tegee ci kawam tuuma yu baree bari niñ koy tegee ci kawam saa su nekk di ko tuumaal di ay mbir yoo xamee ne amul benn bu ci wér benn boo xam ne bu dëppoo dëgg la ay noonam di ko ko askanele ñi nga xam ne dañoo bañ sunna ñi nga xam ne dañoo bañ da'wa ya kon jaadu na loolu ñu leeral ak dundam mbir yooye buñ ci agsee ñu leeral ci ne dara wéru ca loolu bokk na ci ñaari mbir yi nga xam ne ay intérêt la yu tax ñu mën a jàng ak dundam euh, darsa bu njëkk bi ci bi danañ jàng euh, juróom ñaar ay tomb yoo xam ne dafay aju ci ak dundam ba ci njëkk moo di aw askanam bu ñaareel bi tomb bu njëkk bi tomb bu ñaareel bi mooy ak gane addunaam rahimahullah tomb bu ñetteel bi moo di ak sosoom maanaam màgg gi màgg eh, jamono ji nga xam ne ci la sosu ci la dëgër commencé di màgg tomb bu ñeenteel bi moo di eh, bii a bi mu doon dund mooy environnement bi mu doon dund jeexital gi mu jeexi jeexital gi mu jeexital ci moom ba eh, cheikh bi jublu li nga xam ne moo di xam-xam juróomeelu tomb bi moo di laxas gi mu laxas nag di tukki di sàkku xam-xam rahmatullahi alayhi juróom-benn ñaar bi moo di lenn ci ñi nga xam lenn ci yi nga xam ne daje na ak moom ci xeeti ay nattu ci biir sàkku xam-xamam ci biir ak daawaam ba ci mujj mooy tomb juróom-ñaareel bi moo di bi mu eggee Madina ma dëkk bi ñuy wax Dir'iyya loolu neexee nga ne ak Dir'iyya euh, loolu moo di partie bu njëkk bi ci darse bu njëkk bi incha allah ci bis bi su ko defee. bu guddee ñu àndaat ak yéen beneen pàcc bi tamay dar sum ñaareel bi su ko defee muy tëj lenn ci ak dundam rek ci muallif bi rahimahullahu taala kon su ko defee dañuy ñëw rek li nga xam ne moo di tomb bu njëkk bi alhamdulillah suñ ñëwee ci ak dundam rahmatullahi alayhi tomb ci njëkk moo di aw askanam kii Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ab arab la arab bu set wicc la li ko leen ci doomu aadama yi wax di wax ne ab askan ab anglais la anglais ñoo ko samp loolu dara wéru arab la boo xam ne ci arab yi jiir gi ñuy wax jiirug tamim ci la bokk te daje na ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci maam ci maam gi ñuy wax Ilias ndax yonent bi alayhi salaatu wa booy lim ay maamam danga nga agsi ba ñuy wax ki ñuy wax Ilias teg ci Mudar teg ci Nizar teg ci Ma'ad teg ci Adnan maamam agsi na ba ci Ilias moo tax aw askanam dañ naan la mi ngi tudd Muhammad ibnu Sulaymaan ibnu Ali ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Rashid ibnu Burayd ibnu Muhammad ibnu Burayd ibnu Mushrif wala Musharrif ibnu Umar ibnu Mi'dad ibnu Riis ibnu Zakhir ibnu Muhammad ibnu Alawi ibnu Wuhayb ibnu Qaasim ibnu Muusaa ibnu Mas'uud ibnu Uqba ibnu Sunay' ibnu Nahshal ibnu Shaddaad ibnu Zuhayr ibnu Shihaab ibnu Rabii'a ibnu Abil Aswad ibnu Malik ibnu Hanzala ibnu Malik ibnu Zayd ibnu Manat ibnu Tamim ibnu Murra ibnu Ud ibnu Tabixa ibnu Ilyas ibnu ibnu Mudar ibnu Nizar ibnu Mahad ibnu ibnu Mahad ibnu Adnan kon lii moo di aw askaram mi ngi tudd Muhammad ibnu Abdul Wahhab at-Tamimi an-Najdi bu dee waajuram bu jigéen itam rahmatullahi alayhi mi ngi askano fi ñuy wax al-Wahhab al-Wahhabi at-Tamimi ku ñuy wax Muhammad ibnu Azzaz wala Muhammad ibnu Azzaz moo di waajuram moom waajuram bu jigéen al-Mashrifi al-Wuhaybi at-Tamimi kon buñ ne al-Mashrifi wala al-Mushrifi dañ koy askanale maamam ku ñuy wax maamam gi ñuy wax mushrif kon boo xoolee yaayam ci boppam ak baayam daje nañ ci maamam jooji ñuy wax mushrif aw askanam mooy alu mushrif rek wala alu musharrif dañuy wax itam al-Wuhaybi dañ koy askamale gi ñuy wax Wuhayb euh, kooku mooy euh, mooy maam yi ngir ñuy wax al-Wahdiya kon ñoom ñëpp dañuy daje dañuy daje ci ki ñuy wax Muhammad ibnu Alawi ibnu Wuhayb kon boo xoolee baayam ak yaayam daje dem ci ki ñuy wax Muhammad ibnu Ali ibnu Wuhayb nga topp ko ibnu Qasim ba ci ibnu Adnan ba ci maamam yi ñuy wax Adnan kon ñoom boo xoolee benn askan la benn giir la woon bokkoon fële ci ñuy wax Hanzala kon Hanzala daje nañ ci ñoom ñoom ñaar daje nañ ci maam gi ñuy wax Hanzala ndax euh, boo agsee ba ci wuxee bi moomu boori ibnu Qasim ibnu Musa ibnu Uqba ibnu Sunay' ibnu Nahshal ibnu Shaddad ibnu Zuhayr ibnu Zuhayr ibnu Shihab ibnu Rabi'a ibnu Abil Aswad ibnu Malik ibnu Hanzala kon giir lañ goo xam ne Hanzala mooy seen maam Hanzala nag ci néegi Bani Tamim ci la bokk maanaam askanu Bani Tamim ñu siiw ñooñu ñeenti askan yooyu yu siiw yooyu yu mag yooyu ci la bokk dañ koy wax itam at-Tamimi dañ est-ce que askanale at-Tamimi te mooy askanale ko giir gi ñuy wax Tamim euh, si euh, giir gu siiw goo gi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ron na ci Bukhari ci saxiixam bi muy leeral li ñuy tuddal aj ci wàllu goreel ab jaam imaam Muslim itam génne na ko Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu Abi Zur'a Abu Hurayra nee na duma dañ di bëgg Banu Tamim ngir ñeenti mbir ñetti mbir yoo xam ne dégg naa ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biir ba ca njëkk moo di yonent bi alayhi salaatu wasalaam dama ko dégg muy wax ne ñoom ñoo ñi gën a tar ci kaw dajjaal ci sama xeet bu feeñee beneen ba ca desaat mooy seen saraxe dafa mas a ñëw yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di wax ni saraxe yi de sunu nit ñoo ko joxe naam beneen ba ca desaat ñetteel ba moo di Aïsha radiyallahu ta'ala anha dafa am kum jàppoon jigéen genn jaam bu jigéen bokkoon ci Banu Tamim rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne ko goreel ko ndax ci bokk boo doon Ismaïl la bokk ni ñett yi ma ko fàttalikoo rek damay am kon lii dam la daf lay leeral ci na kon Cheikh Mouhammad ibn Abdul Wahhab daje na ak Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci ki ñuy wax Ilyas ibn Mudar ibn Adnan mi boroom xam-xamu sunna boo xam ne ci Najd la dëkkoon Najd nag ci Saoudiya la bokk waaw du ab réew moo xamee ne wala ab état boo xam ne dafa féete ne le waaye ci Saoudiya la bokk mooy fa lay féete rek boo demee ca Saoudia fa lay féete penku ndax najj ci cosaan ah, kër lay firi aw tund kon loolu mooy tomb bu njëkk bii lu aju ci aw askanam rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan wasi'a loolu mooy li gën a dëgër boo demee ci euh, téere yi nga xam ne danaa ko tudd ci kanam euh, mooy li gën a leeral aw askanam insha allahu taala am na boroom xam-xam yu bëree bëri yoo xam ne tarjamaan nañ ko ci boroom xam-xam yu mujj yi ku mel ne anwaanul majdi fi taarixi najdi libni bishr ak rawdatun ghannaam yii nii ay téer lañ yoo xamee ne tarjamal nañ ko euh, rahmatullahi alayhi kon ñoo ci tombum ñaareel bu dee tombum ñaareel bi mooy aw gane ak gane àddunaam Cheikh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah mi ngi gane àdduna ci atum euh, junni ak téeméer ak fukk ak juróom ci gàddaayu Yonent bi alayhi salaatu wa salaam te mooy mille cent cinquante mille cent quinze boog lay wax ci la gëne àdduna rahimahullah mille cent quinze googu mi ngi dëppoog miladiya ci miladiya atum junni ak ñett juróom-ñaari téeméer ak ñett te mooy mille sept cent trois ci dëkk bu ñuy wax al-Uyayniya al-Uyayna dëkk bu ñuy wax al-Uyayna mi ngi jege lool dëkk bu ñuy wax ar-Riyad te mooy capitale as-Saoudiya kon lu aju ak gane àddunaam rahmatullahi alayhi kon atum junni ak téeméer ak fukk ak juróom ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la cheikh bu tedd bi gane àdduna dëppoog ci miladiya atum junni ak juróom-ñaari téeméer ak ñett bi mu gane àdduna nag ak sosoom ci nan la sosoo ci nan la màgge e, jàng na alxuraan mokkal ko ba mokkal ko laataa muy am fukki at rahmatullahi alayhi mu nekkoon koo xam ne ku ñaw ak dégg la ku gaaw a dégg la lool am xelam xel wu xel mu rëy la yoroon xel mu takk ku ñawoon ab xol waaye ku gaawoon a mokkal lool jàng na ci baayam fiq al fiqhul hanbali booba miñ ci nekk ndaw waaye jamono ji muy nekk ndaw ku bari woon lu muy liir la lañu wax ci téere tafsir yi ak téere xadiis yi ak waxi borom xam-xam ci ca lislaam te moo di at tawxiid ak aqiida ak ya ci aju borom bi tabaaraka wa taala leeral dënnam ci xam tawxiid ak dëgg-dëggi tawxiid ak wéral tawxiid ci boppam ak xam li nga xamee ne mooy lii firi tawxiid yi safaano ak yoonu tawxiid yàlla da koo da koo teel a leer daa teel a leeral dënnam ci yoon woowu waaye tamit nag mu farlu woon lool ci sàkku xam-xam moo tax ñu ne sax jamono ji jamono ci at yu teel ci la am cër bu bu lëwalëw xam-xam bu baree bari ci xam-xam maanaam cër bu law ci xam-xam te mooy kem bu baree bari ci xam-xam jamono ji muy nekk ndaw ci la ko am loolu day wane rek ne kii eh, dafa nuroo salafu saalix ci buntu boobu salafu saalix ñu baree bari ci ñoom ba ñuy mokkal al xam-xam ba ñuy mokkal alxuraan di am di di am xam-xam di jàng téere yi daanaka seenu ndaw la ñu doon ci seenu ndaw lay doon bàcc sax dañuy wax ne baayam da daan yéemu lool ci déggam gu gu gu gu màgg gi déggam gu yaatu gi daan wax ne man de sama doom ji di Muhammad Muhammad lay wax ibn Abdul Wahhab jaruñu naa ci moom ay njariñ yu bëree bëri ci ay atte atte yi atte yu atte yi atte lislaam yi njariñ yu bëree bëri ci moom laa ko jële njariñ yu bëree bëri yi nekk ci biir atte lislaam yi ci moom laa ko jële loolu boo demee ci rawdatun Ghannaam rawda libni Ghannaam ak unwaanul Majd libni eh, fii taarixi Najd libni Bishr da nga ko ci fekk kon cheikh bu tedd bi ci noonu la sosoo sosu ci xam-xam waajuram itam nekkoon ab àttekat daan ko soññ ci sàkku xam-xam daan ko gindi daan ko wan yoon wi nga xam ne ci dañuy jaar ba am xam-xam moo tax euh, bibliothèque maamam te mooy al-allaamatul qaadi Souleymane Ibn Ali euh, mi ngi woon ci seen loxo euh, bibliothèque boobu baayam moo ko yoroon moo tax boo xoolee ay lenn ci ay jegeñaaleem ci waa kër ñi nga xam ne ñoo bokk ci mushrif wala musharrif ak ñeneen ñu lu ñoom dañ naan toogaale ak moom sàkkatu xam-xam yi dañ naan toogaale ak moom daan ñëw ci bibliothèque ba moo tax ñu wax ne seen kër euh, bibliothèque booba da nekkoon seen kër lu ci ëpp fa la sàkkatu xam-xam yi daan dajee ñi nga xam ne ñu tudde xawaasul fiq fuqaha mooy borom xam-xam yi yi nga xamee ne dañoo nekk ñi gën a néew ci borom xam fiq yi ci ay réew mooy ñi ci gën a mag ñi tuddee way jagoo intellectuels yi ñoom ci seen kër lañ daan nekk rawatina nag ñu daan yiw si maanaam ñu daan tukki di ñëw foofu ci seen kër lañ daan nekk li ko waral moo di dañoo jàppe woon euh, ne bàyyi Muhammad ibn Abdul Wahhab moom mooy attekat bi ginnaaw attekat bi la mooy attekat bi ci ëpp ñoom ci lañ daan ci lañ daan ci lañ daan daje la chaque ci ne seen daje yooyu mënut a ñàkk am ci biir seen daje yooyu ay lañ bëtante ay munaqashaat ak i gëstuwaante ci wàllu xam-xam yoo xam ne Cheikh Muhammad dana ko teewlu te moom mi ngi gone la chaque ay borom xam fu ñuy daje tax xale fa teew du du mën a ñàkk wala tout tànk du mën a ñàkk muy teewlu lenn ci ci ya ñuy wax moo tax loolu bokk na ci jeexital ci moom ci wàllu xam-xam loolu moo ñu dugal ci tombu euh, ñetteel bi te moo di euh, tamum ñeenteel bi boog laay wax moo ñu dugal ci tombu ñeenteel bi te bii a bi mu nekkoon jeexital gi mu jeexital ci moom ci mu jublu nag xam-xam ñëwee ci tombu euh, ñeenteel bi te bii a bi mu nekkoon jeexital gi mu jeexital ci moom ci mu daal di jublu nag xam-xam jëm ko sàkku soo xoolee bi abim nekkoon te mooy la ko waroon la ca la fa xew ak la fa am loolu bokk na ci li tax euh, loolu bokk na ci li jeexital euh, ci cheikh cheikh Mouhamed ba tax mu jug pour sàkku ci xam-xam ndax bii abu da koo gisal da cee gis da cee gis yi nga xam ne mooy li ca am mooy li ca xew mooy li fa li fa am nga xam ne doomu aadama yi moom la ñuy dund loolu da koo gis te loolu itam jëmul kër boo xoolee jamono jooju nit ñi seen dund la ci ëpp seen dund dafay nekk ci suirantikoo tàqalikoo ak ñaayoo ànd ak leneen la ca doolikuwaate mooy soso gim soso ci xam-xam ak lam xamoon ci dëgg ci loxoy baayam ak liir gim laan liir téere yi nga xam ne ñooy téere yi dëggalkat yi ñi nga xam ne xam dañoo dañ caa toll ci martabatu tahqiq mooy masala yi dëgg-dëgg nam demee wala lu ko jege ñoom noonu lañ koy jàppe ñoo seen téere da ko daan liir ci borom xam-xam yi salafu saalih loola bokk na ci li sax mu ne te loolu mu mu jàng ju juyoog lële bokk na ci li tax mu jublu nag sàkku xam-xam kon lam lu bokk na ci li ko yóbbu ci ma ci mu dem gën a sàkku xam-xam waaye tamit la nit ñi aw nitam seen jamono ci jëm boppam aw nitam ci biir dëkkam réewam lañ daan dund ci xeetu bokkaale ki bidaa loolu bokk na ci li ko gën a jeexital ci moom mu dem gën a sàkku ci xam-xam gën a def ab daawa loolu li ko waral rek moo di bii a abam dëkkoon euh, bii jëmi bii ci boppam ba ba mu dëkkoon rek comme comme najd moo bii ci des yëpp ñoo yem rek maanaam bii ay bii la boo xam ne bii ab ceddo la ceddo lañ daan dund ceddo gu leer nañ ñi waaw ay neen ak i bidda yoo xam ne dafa jaxasoo ci dereeti nit ñi ci seen bakkan yi nga xam ne loolu dafa mujj nekk ab xaaj ci seen pas-pas ñëw doomu aadama yi donte sax nekkutoon Euh, pas-pasam dëggantaan pas-pas dëkk bu waaye ab xaaj la ab xaaj la jëwoon ci seen pas-pas euh, la sakk ci nag bi ab ah, boobu pas dafay dafa dafa féerante ko dafa safaanoog lool pas-pas bi nga xamee ne ci lañ yar Cheikh Mouhamed ak li nga xamee ne ci la ci moom moom lañ ko yar euh, fi ni mu sosoo pas-pas bi mu sosoo ak bi biñ ko yar ak ni mu jàng dafa wuuteeg moom loo tax loolu moo def jeex yibal ci moom mu ne nag mënut a ñàkk ma génn ci bii bi. Euh, mënta ñàkk mu génn jëm ci ñoom jàmmaar lañ ñoom jëflanteeg ñoom ci loo ci li nga xamee ne si nii yoonu yàlla ci ay mbindeefam moom la laaj te mooy ñu jàngal leen jéem leen a gindi leen a daawa moo tax Cheikh Mouhamed dafa boole ñaari mbir mbir ba ci njëkk mooy benn mu bàyyee boppam bi ab yi te mooy bii ab yi doon dund environnement bi mujj bokk doomu aadama yëpp rek nekk ci xuraafaat ak yeneen benn mu def loolu wala mu nuur ci xareek biddaa ak caaxaan ya tasaaroo woon foofu ñaar yooyu ñaar yooyu ci la doon déng-déng waaye lam tàmm nag mooy lan dafa dogu jëm ci nag soril biddaa ak soril ko doomu adama yi dund bi at yi nga xamee ne ci la nekkoon la ko waroon ci doomu aadama seen fan nan naan dundee biddaa fa nekkoon mu mujj soril leen ko loolu moom moom la moom la dogu moom la jàpp ci ne moom lay def ak ñi nga xam ne dañ nelaw yee ñi nga xam ne dañoo sàggan waaye tamit nag jëfee ci tasaare lislaam ak leeru lislaam yu tegee ci alquran ak sunna ak yoon mag ñu baax ñu kon lii bokk na ci bi a bi jeexital gi jeexital ci moom ci ju sàkku ci xam-xam wala jéem a def daawa sàkku xam-xam jëm ko tasaare bu ñu ñëw ci li nga xam ne moo di e, tombub juróomeel bi laxas gi laxas nag pour sàkku ci xam-xam tukki la shakka ci ne Cheikh Mouhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dafa jug rek jub jubu xam-xam jug tukki pour sàkku xam-xam bi muy dem ngàndaayoo na ngàndaay gu dëgër goo xamee ne nii moom euh, mën na koo musal ci yu bëree bëri mbir yi nga xam ne dañoo dañoo siiwoon ci jamonoom tasaaroo lool tasaaroo gi mu tasaaroo weddi gi mu ko daan weddi euh, daan ko dénoncé loolu moo tax boroom xam-xam yi nga xam ne boroom xam-xam yi ñaaw téef lañ mujj jaamaarloog moom di indi seeni lënt ñoom itam ak seeni seeni lënt di ko teg ci kanamam di ko dëdloog doomu aadama yi ak di xiirtal ñi nga xam ne xamuñu dara mooy mbalaxaas yi mbalaxaas yi di ko xiirtal ci kawam bëgg ñu dal ci kawam daan ko tuumaal itam ne ko kii dafa am inxiraaf comme ni nga dégg ni ngay dégg ni ngay dégg rek léeg-léeg naan kii dafa jengoon dafa réeroon dafa def nangam ak sangam am na ci ñoo xamee ne ci seen biir téere sax lay wax lenn ci suufiya suufiyanke yi ci seen biiri téere léeg-léeg nga dégg ci wax joo xam ne da ngay tiit moo tax nit ki taalif ab téere rek la wor ci ne kii boroom xam la nit ki mën naa taalif ab téere te bokk na ci mën naa taalif ab téere te kooko ci taalif ab téere mën naa bokk ci gën a yées ci doomu aadama yi loolu lu mat a bàyyi xel la ndax boroom xam-xam la xam ne boroom xam-xam salafu saalih la tege ci sunna daan woote ci tawhid nga mën koo tuumaal bàkkaar bu ñaaw boobu nga xamee ne mooy jàdd yoon ci wàllu jigéen kooku jàpp naa ne ak yées ak deltu ginnaaw ak ñàkk a féete wut kaw loolu yal nañ ci yàlla musal euh, kon euh, looloo taxuñ jaamaarloo moom ci seen i jëflante yu ñaaw yooyu waaye nag loolu moom ni mu nekkee aaday ab salafi ab sunni koo xamee ne mu waxid la aadaam moom mooy yu mel noonu boo ko masaana gaar day gën a dolli xiréem rek loolu daf koo gën a dolli ak xéer ci jéem a am xam-xam jéem jéem a dab dëgg rek moo tax mu ne mun ta ñàkk kon mu la xas ci sàkku xam-xam ak dëggal li nga xam ne moom la yàlla leerale ab dënnam ci dëggantaanu xam-xam bu diine ju dëgër ji te mooy woote ci tawhid moo tax laxas na ci dëkk yi ay dëkk yu limu bokk na ci makkatal mukarrama dem na fa pour sàkku ci xam-xam dem na ci almadinatul munawwara dem na ci albasra ay yooni yoon ngir sàkku xam-xam waaye nag demul fi ñuy wax Sham Aad euh, demul fi wax Sham waaw dafa dellu ci Najd woote di leen woote ci tawhid waaye Saam moom dé demu fa euh, boo demee ci téere bi ñuy wax euh, raxalaati cheikh al muxtalifa fi talab al ilm euh, wala thème boobu boo ko boo boo ci delloo ci borom xam-xam yi nga xam ne suñuy jël na ci ñoom ak sëriñ yi nga xam ne jël na ci moom te mooy téere bi ñuy wax aqidatu cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ci mujallat bu njëkk bi ci page cent trente-trois ba ci page cent soixante-quatorze boo demee ci téere boobu bi muy wax tukki yi cheikh bi def tukki yi limu yi ci sàkku xam-xam ak sëriñ yi nga xam ne jël ne ci ñoom saxul mukk ci ne cheikh Mouhamad dem na ba jéggi fi ñuy wax alxijaas ak iraq ak al ahsa déedéet ci sàkku xam-xam dem na ba ci yooyu déedéet agul foofu ñi nga xam ne dañoo wax ne dafa dem Caam comme ni ku ñuy wax Zirikli ni mu ko tuddee ci al-I'lam loolu wérut naan dafa def Faris daa dem Faris dem Iran dem Qum dem Aspahan yi dëkk la yoo xam ne ne eh, ma ngi ca Iran loolu xeyru saxiix wérut lenn ci al-mustashriqun ñoo koy tudd ak lenn ci lenn ak ñu na ñoom ci seen yi nga xam ne dara wéru ci dafa fees dell ak i njuumte ak wuuteeg dëgg ndax daawa salafiyya moom yàgg nañ ko eh, noonu ak moom kon mbir yi kenn nanguwu ko ndax ku ñuy wax ab sëtam amay al imam al cheikh Abdourahman ibn Hasan ak doomam Abdul Latif ak ibn Bishr ñoom dañoo yaxal ci seen i wax ne cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab tukkiwut dem Sham amma yi ñuy wax ne dafa tukki dem ñuy wax ne dafa tukki dem Faris ak yeneen yu dul yoo ci réew yi nee na ñi ci ëpp dañoo dëkk dañoo sukkandiku ci téere bi ñuy wax Lamhu Shihab Lamhu Shihab te ki ko taalif moom daanaka taxul muy ku ñu xam ku ñuy wax Hamd al Jasir Hamdin al Jasir day wax ni ci ay waxam day wax ne mënta ñàkk du ñu raw mukk ñu junju maanaam du ñu faat xen dafa am lu mu doon wax lu jiitu am am lu mu bëgg yeete doomu aadama yi lu mu leen bëgg a leeral mooy leen du li ñu wax bala ñu àggal du ñu raw ñu du ñu faat du ñu fàttee junju leen lu bëree bëri ci ñi nga xamee ne dañoo dañoo bind ci Cheikh Muhammad rahimahullah ñooñu dañoo waru ci la ñëw ci téere bi ñuy wax lam Shihab Lam'u Shihab kenn du ko liir boo demee la ñuy wax ci Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab lu ci ëpp wérut Eh, yeneen téere yi nga xamee ne si ni tudd naa ko léegi lu mel ne eh, unwaanul majd fi taariqi najd loolu lu mat a bàyyi xel la kon loolu mooy li am kon téere boobu dafa wax ne kenn du sukkandiku kon daal ñi nga xam ne ñoo tarjamaal cheikh bi cheikh Mouhamed ñoom ñëpp xir nañ ci taalif lépp loo xam ne si ni jokkoon am na jokkaloo ci ay tukkiyam ak téere yi borom ak turi boroom xam-xam yi nga xam ne jël na ci ñoom xam-xam tudd bi réew yi nga xamee ne si nii cheikh bi dem na fa visité na ko pour sàkku ci xam-xam kon ñoom ñëpp xaw nañoo dëppoo ñoom ñëpp la xaw nañoo dëppoo ci ne la nekk ca lamu shihaab téere boobu nekkul loo xam lu wér la boo demee ci euh, téere bi ñuy wax wala delluwaay bi ñuy wax majallatul arab majalla magazine ci majalla fukkeel ba ci asana rabia atum ñeenteel ma moom cay wax rabiu saani ci atum junni ak euh, ñetti téeméer ak ñe juróom-ñeent fukk ak juróom te mooy mille trois cent quatre-vingt-dix hijriya ci page neuf cent quarante-trois ba ca page neuf cent quarante-quatre yooya boo demee euh, da nga ko ca fekk wax ji ñuy wax ne ñuy wax ñu lay leeral ci ne yooyu ñuy tudd ci ay dëkk ci ne am na fa wala dem na fa loolu ñëkkul loo xam lu wér la kon loolu lu mat a lu mat a bàyyi xel la euh, naam am na ñeneen ñuy wax naan cheikh bi Cheikh Mouhamed ibn Abdul Wahhab jàng na e, ñaari làkk yi tamay alfarisiya ak turkiya làkku perse ak làkku turki da ko jàng jàng xikma gi ñuy wax al ishraqiya e, ndax ñu falsafatul ishraqi da ko jàng tasawuful ishraqi mooy tasawuf bi nga xam ne nit ki bu ko jàngee ay riyaadaat lay def ay tàggatu yu muy def ki yaramam di teg ay yaramam lu lu metti ba mën a àgg ca yàlla nga xam ne li ñu tudde ittihaad day am léegi wal iyaazu billah wala alxulul nit ki man na caa àgg wala iyaasu billah nee na jàng nañ ko jàng na falsafa jàng na tasawuf loolu daan na sol itam manto bu wert jubba jubba saaru yére la yoo xam ne suufiyanke yi ñoo ko doon sol yére bu rëy la boo xam ne boo te boo boo sole ba ba noppi day nekk saaru yére boo xam ne day ba ci suuf xaw a yaatu tuuti so réwut ak manto daan na ko sol ba mu nekkee asbahan loolu nekkul loo xam ne lu wér la asbahan aslan seex bi dafaa demut loolu nekkul lu wér kon yooyu yëpp ay ceex ay caaxaan la ay neen la rek mooy yi ngay dégg fii rek naan daa dem ca uh, Saudiya sët ya fa nekkoon yëpp sët yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo rey leen moog Muhammad ibn Saud dara wéru ci danañ ci ñëw ci kanam insha allahu taala yi benn wéru ci yi ñuy wax yëpp wérul naan photo photo yooyu photographe même jëmmi photo yooyu photo boobu ñu koy wane ci réseaux yi benn wéru ci uh, kon cheikh bi ay jeexitam ak siiraam ak taalifam amul lenn luy wane loolu ci wane loolu ñaareel beneen ma ci desaan mooy li ma waxoon rek lu ci ëpp ci ñi tudd loola dañoo waru ji la nekk ci lam shiat lam shiat moom la ca nekk bu fekkee mënuñoo wax ne am noonu ko bind itam la ca nekk moom nekkul loo xam lu wér la wala lu ci ëpp moo tax ko ñu wax xam al Jasir Hamd ni Jasir duur woowu da koo re da koo delloo ba demee ci maraji marji bi ma la tuddoon ak marji sabiq ndax majalat al arab Hamd al Jasir moom moo ko moom moo ko defar almarjiu sabiq te mooy majallatul arab googu boo demee da nga ko ci fekk kon loolu lu mat a lu mat a xam la lu mat a bàyyi xel la euh, kon lii daal mooy lu aju woon ci ab tukkiim ci sàkk bi doon sàkku xam-xam rahmatullahi alayhi ñu ñëw ci toom boobu juróom-benneel bi te di euh, lenn ci lim dajel nag ci ay nattu euh, ala kulli xaal Cheikh Mouhamed rahmatullahi alayhi laxas na tukki sàkku ci xam-xam waaye ginnaaw bi loolu dafa dafa dellu ci dëkk bi ñuy wax Xuraymila Xuraymila dëkk la boo xam ne waajuram fa la mujj fa dëkk kañ la fa tuxu ginnaaw biñ tegee ku ñuy wax Xirfaas ibnu Ma'mar moom lañ ko daan dàkkantele moo gën a siiw dañ koo tegoon ca dañ ko dañ koo faral mu nekk buur dañ ko koo taxoon dañ koo faral mu nekk buur euh, waaye nag bañ ko falee mu nekk buur ca Uyayna Uyayna loola cheikh cheikh Abdul Wahhab mi nga xam ne mooy bàyyi ci Abdul Muhammad ibn Abdul Wahhab nekk gam fa nekk di àtte ko moom buur boobu mu daal di koy folli cheikh Abdul Wahhab daal di génn daal dem ci fi ñuy wax waray mila bi deme demee foofu féete woo àtte ba di àtte doomu aadama yi sax fa cheikh Muhammad mu jëlli si fekk ne bàyyi ma foofu mu dem foofa waaw ci tukki xam-xam moom ba tukki boobu yi nga xam ne daa demoon pour sàkk xam moom dellusee dafa dafa dafa dem ci baayam kon natt bu njëkk bi rek bu ñëwee daf fekk ñu folli baayam mu dem ànd ak moom loolu bokk na ci natt yi ànd ak baayam di jàng ca moom di woote ci tawhid di leeral neenu woote ci keneen ku dul yàlla ñaaw gum ñaaw ba demee ci abduradu sunniya ci pa ci e, e, majalla ci mujallat juróomeel bi ci safha douze danga ko ca fekk cheikh natt nañ ko natt yu méttee métti cheikh cheikh Mouhamed mu muñ ci dog yooyu tege ci kawam sax lool ba mujj yàlla génne ko ci imtixaan jooju ak natt googu gi seet googu mu ko doon seet ndax képp ku tege ci sunna moom faaw yàlla nattu la loolu nag li ko waral moom mu tax mu génn ci mooy yàlla dëgër gum ko dëgëral ci alquran dëgëral ko ca lool ak dëgëral gum dëgëral ngëm ngëm yàlla am te loolu misaal yi bari na bokk na ci misaal yooyu rek moo di cheikh jamono ji muy génn yey na nga xam ne dañ koo dàq dàq bu baayam sabab bi tax mu génn mooy ku ñu wax Ma'mar ci boppam dafa am lu mu defoon àtte àttekatu ihsa ahsa dëkk boobu àttekat ba ca nekkoon wala buur ba ca nekkoon gouverneur boobu dafa am lu ko defoon ci ne mën naa am loolu mu ko def mën naa am ci sababu loolu mu dagg dimbal gi mu ko doon dimbal loolu tax mu génne cheikh bi rahimahullah génne ko ci yey na daa di cheikh bi daa di jublu nag fi ñuy wax addiya loolu moo ñu dugal ci euh, tomb boobu donte tomb mujj bi duñ ci guddal ndax moo am mooy dafa am ak lëkkaloo ak tomb ñaareel bi kon Ibnu Ma'mar dafa gënal àdduna ci diine dafa jaay lu yàkkamte lii dafa jaay addunaam daal di koy jëndi alaxira dafa jaay dafa jaay adduna alaxiraam jënde ko adduna ndax mbirum buur bi tamit al ihsa ki nga xam ne moo moo e, méngoo woon mbirum ihsa jamono booba li bëggoon ci moom taxul mu am solo mbirum yàlla nag daa taxaw te mooy mu topp suñu borom yàlla tabaaraka wa taala waaye dafa wan ginnaaw solo fàññi loolu yëpp génne Cheikh Mouhamed ngir rek bëgg a amaat place mu am place bu rëy bi mu amoon ci li nga xam ne moo di buur bi cheikh bi nag bi mu ko génnee jamono booba dara amu ko woon kon lam yoroon lépp ci ay la bokkoon la nekkoon. waaye nag mu daal di cheikh bi daal di koy mu génne lépp lu amoon rek ci xeeti cëri àdduna yi nga xam ne dafa dagan yëpp da koo ñàkk yëpp koo ñàkk ndax daf koo tuumaal ca ca buur ba buur ba daal di génne cheikh Mouhamed digal ko mu génne mu daal koy génne ngir xëy na xëy na bu ko tuumaalee mën naa amaat cër bu amoon ci buur bi nga xam ne kon ñàkk na kóllëre kóolite gi buur bi amoon gi amoon ci moom gi buur bi amoon ci moom kóolute gi nga xamee ne nit ñi ñi ko wër dañ ko amoon ci moom ñàkk na ko léegi damay woote gi muy woote ci salafu sa pastof salafu salih kon moo tax nit ñi daal di koy jébaane mu ñàkk lam amoon ci ñoom lépp tuumaal ko ci àttekatum ihsa ba damay bóorub ihsa ci ne ko kii dafay woote ci loo xam ne maam yi xamuñ ko yu mel noonu comme ni nga ni ngay déggee loolu ni nga koy déggee léeg-léeg dëkkuwaay bu mu amoon kër yi mu ñàkk ko place mu amoon mu ñàkk ko mbooleem kër yi nga xam ne bakkan kër doomu aadama la yu am solo te ay objectif yi àdduna ak yooyu yëpp da koo ñàkk muy natt yu metti mu daal di dox nekk ku wéet koo xam ne ngàndaay sax yoru ko ba muy dem di tukki dem diraya benn wantaay la yoroon wantaay boo xam ne dañ ko defee ci xobi tàntaan moom la la ilaha illallah waaye nag ànd gi ànd euh, ànd gi ànd ak kóolute kóolute ci boromam tabaaraka wa taala loolu moo ko dëgëral loolu moo tax borom bi dëgëral ngëm yàllaam ba yi mu ñàkk nii te mooy mbirum attekatu ahsaa bi gàcce gi ko ibnu Ma'mar gàccel ak e, buurub ahsaa génne gi mu ko génne ak tàqali gi mu tàqali kooku réewam ak aalam ak waa këram ak soxnaam ak dëkkam ak këram yooya ci balance am moom ci nattukaayam yooyu dafa tuuti ci moom lool ndax ngëm yàllaam dëgër gi mu dëgër ak leneen ak la des ci ci moom ci euh, nga xamee nag amul lenn lu des ca moom jamono jooju lu mooy ngëm yàlla bu dëgër këcc ànd ak pas-pasu wéeru pas-pasu salafu saalih bu wéer bi ñu yoroon ak rafet ñu rafet njortu ci yàlla subhanahu wa taala loolu natt yi métti la yoo xam ne dil bi bu dëgërul rek loolu du mën naa bañ yomb ci moom euh, kon euh, xeeti natt yooyu am na ko ci ci biir ak wooteem rahmatullahi alayhi di ñëw ci temps bu mujj bi te moo di man àggee nag dir'iyya Cheikh Mouhammad euh, rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan wasi'a jógee na Uyayna dem fa ñuy wax a diriyya bi muy dox bi muy dem da doon dox dox ak tànkam amul leen lu ànd ak moom ba noppi ñoo ngi nekkoon ci jamonoy cooroon mu tàng jër waaye nag gëstuwul ci aw yoonam bi muy dem da doon wax ca kaw di baamu di wax wax ji waxi alquran ji te mooy wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib képp ku ragal yàlla sunu borom dana ko defal ab génn waay wërsëgal ko fu mu ko foogewut kon daje gi mu dajeeg Cheikh Mouhamed ibnu Saoud te dana ñëw ci guddi danañ ko leeral loola sabab bii dong la du la mel du caa génne anglais yi ñoo ko fal ne ko mu kóllërewanteeg Cheikh Mouhamed pour yàq Saoudia wala pour yàq Makka ak Madina loolu loo ko wax lam lay wax dara wéri bu ko diglu ab seytaane la boo xam ne daf laa bëgg réeral cheikh bi aaya ji la doon la doon ca kaw di sabbal yàlla ba mu agsee ci fi ñuy wax ba mu agsee ci Addiraiya daal di nag dugg ci jublu ci kër kër ku ñuy wax Ibnu Suwaylim al-Harini nga xam ne ci ñeer ba la dëkkoon ci àll ba foofu la nekkoon ba mu tàbbee moom rek foofa kër gi dafa xat ci moom mu ragal ci boppam Muhammad Ibnu Saoud mën naa bal ci kawam waaye cheikh bi daal koy dalal daa di dalal ak njàqareem ne ko sayaj'alu llahu lana wa laka farajan wa maxraja naam Cheikh Mouhamad moo ko dalal ndax ba du duggee ci ci moom rek day mel ne Ibnu Suwaylim dafa xaw a dafa xaw a tiit këram dafa mujj xat mu tiit gi ci ne Mouhamad ibnu Sax mën na ko na ko song waaye Cheikh Mouhamad daa di koy dalal daa di koy waar daa di koy dalal dalal am tiitaangeem ne ko yàlla dana la dana la dana ñu defal ñaan ñëpp ak génn waay ak fu ñu njàqare boo demee ci unwaanul majid libni Bishr libni Bishr ci mujallad première bi ci page onze da nga ko noonu la cheikh bi eh, eggee ci addiya eh, lii mooy aji woon ci bind bu njëkk bi ci xaaj bu njëkk bi ci bis bi incha allah ba guddee ñu ñëwaat ci bindum ñaareel bi ci xaajum ñaareel bi incha allahu taala ndax téere bi par ñaari pàcc lay doon